imaamul haafiz abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawi ad-dimashqi ash-shaafi'i rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi riyaadus-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saalisi wa sittiin ba'da al-mi'atayn wa an Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaala rajul wallaahi laa yaghfiru Allahu li fulaan faqaala Allah man dha alladhii yata'allaa alayya allaa aghfira li fulaan man dha alladhi yata'alla alayya allaa aghfira li fulaan inni qad ghafartu lahu wa ahbadtu wa ahbattu 'amalak rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ak ñun xadis bu mujj ci suñu buntu bii di chapitre cent soixante non deux cent menace waaye <laughs> deux cent soixante treize lu ma waxoon sittin non as-salis wa sab'in ba'da al-mi'atayn ah voilà baabu tahrim ihtiqar al-muslim ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille cinq cent soixante quinze mu ne woon wa an ibni Mas'ud mu ngi jële ci doomi Mas'ud radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yadxulu al-jannata man kaana fi qalbihi mithqaalu darratin min kibr a'aadana Allahu minhu loolu lañ mujj woon gis tey ñu war a gis xadis bu mujj bi mooy xadis mille cinq cent soixante-seize mu ne waan Jundub ibn Abdillah mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mooy Jundub di doomi Abdillah radiyallahu anhu al-Bajali annahu qaala nee na no Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan voilà ba pare <laughs> voilà Jundub ibn Abdillah eh, ibn Sufyan nga door indi al-Bajali voilà <laughs> voilà rahimahullahu ta'ala mu ne annahu qaala nee na qaala wax na Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala wax na rajulun benn waay mu ne dafa am benn waay bu ne wallahi maa ngi wat ci yàlla laa yaghfiru llaahu mukk yàlla di jéggal li fulaanin diw ñoom diw moom yàlla du ko jéggal fa qaala allaahu borom bi tabaaraka wa taala ne fa booba nag ne man dal ladhi ana kan mooy ki nga xam ne yata allah alayya mooy waat ci man di waat ci man yàlla di wax naan allah aghfira li fulan que man du jéggal diw kan mooy waat ci man yàlla naan du ma diw kooku mooy kan léegi nag lii laay def sax inni man borom bi qad ghafartu lahu man jéggal naa diw moomee mu ne du ma ko jéggal waaw man jéggal naa waaw man jéggal naa diw mi mu ne du ko jéggal léegi man jéggal naa ko voilà jéggal naa ko voilà wa ahbatu te mab naa amalaka ah, yow mii wax loolu mab naa tey jeex na voilà mu ne rawaahu solo na ko muslim al imaam abul husayn muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhi eh, di laaj mu njëkk bi mooy est ce que hadith bi moom dong ko solo ñu ne la est ce que hadith bi moom dong moo di wéetu mu ngi ko di kitaabul birri was-silati wal adab babun nahyi min rahmatillah allahu akbar buntu bi wax xaraam gu mu xaraam ngay désespéré woo nit ci yërmande yàlla waaw bul désespérer woo nit ci yërmande yàlla xanaa boroom boo xol woon qul li ibadiya qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim ala anfusikum la taqnatu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah waaw waaw yonent bi alayhi salaam boroom bi ne woon na ko qul waxal ya ibadiya ñeel sama jaam alladina ñi nga xam ne asrafu ala anfusihim daal dinañuy ëppal ba ñu jéggee dëxal yi leen borom bi tegoon ne bu ko kenn dépassé lépp loo def ci lu xaraam ci sa kaw lay këpp xam nga ne lu yàlla nga koy def sa kaw ngay këpp rek laa taqnatu nee leen bu ñu désespéré bu ñu ñàkk yaakaar min rahmatillah ci yërmande yàlla gu yaatu ndax inna allaha ndax borom bi kat tabaraka wa taala yaghfiru dhunuba moom mooy jéggale bàkkaar yi jami'an mbooleem seet innahu dëgg moom huwa moom al-ghafuur mooy aji jéggalaa koon ar-rahiim aji yërëmaa koon kon nag baabu bunt an-nahyi tere an taqniitil insaani min rahmatillah di désespérer loo nit parce que daa am bàkkaar yu bari lu def yow saay saay bi nga doon yow yaa ngi ne def yëpp ñu fi bi nga xam ne moom lañ gis keroog li gaa yi naan waa ji axzakallah yoneen saa sallam ne bu leen ko wax lool bu leen dimbali bu leen nekk dimbalu seytaane ci kaw waaye li am na nga na yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla yërëm allahu akbar kon lool mooy li jaar mais mu defi bàkkaar nga def feeraloo ko waaw wal iyaadu billaah loolu lu gaaw la mu ne haddasanaa Suwayd ibn Sa'iid mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Suwayd ibn Sa'id di Suwayd ibn Sa'id moom imaamu Muslim rahimahullah ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawi al-Anbari Abu Muhammad al-Hadathani rahimahullahu ta'ala gane àddina 140 génn àddina 240 mu nekkoon centenaire ah rahmatullahi alayhi mu ne haddathana nettali nañu muy jële bokk an mu ibn Sulaymaan muy jële ci Mu'tamir ibn Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi Abu Muhammad al-Basri rahmatullah alayhi gane àddina 106 génn àddina 187 waaw waaw léegi moom an abiihi mu jële ci baayam di Sulaymaan ibn Tarxaan at-Taymi ah rahimahullah gane àddina 46 génn àddina 143 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Abu Imran al-Jawni mu ne ku ñu nettali ma Abu Imran al-Jawni di Abdul Malik ibn Habib al-Azdi la tuddoon ñii ne al-Kindi Abu Imran nag al-Jawni la siiwe woon al-Basri génn àddina la 123 am na wuute am nañu wax ba 129 wallahu ta'ala a'lam an Jundub moo ko jëlee ci Jundub di Jundub ibn Abdillah Muhammad ibn Sufyaan al-Bajali Abu Abdillah ñu koy xamee woon siiwee woon ci Jundubul xayr Jundub mu yiw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa génn àddina ginnaaw année yi nga xam ne ñooy année soixante yi ci jamono yi nga xam ne mooy Ibn Zubayr euh, ci la ne woon euh, euh, Makka gii jiite woon Makka nekkoon xalifaay jullit ñi ba ñu ko Omeyyades yi di xeexe bara mujj ko rey ci loxoy ki nga xam ne mooy euh, Ibn Yusuf Asaqafi ah Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi ah, moom ci la génn àddina jamono jooju l'an soixante am na ñu ne la l'an soixante quatre wallahu ta'ala a'lam am na sax ñu ne dem na ba soixante dix lool borom bi boo ci gën xam loolu lépp ay zalika kaan mu nekkoon saxaaba yonent bi alayhi salaam anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadda kenn yonent sallallahu alayhi dafa nettali ne kenn anna rajulan këne daa am benn waay boo xamante ne nii xaala dafa wax wallahi wat naa ci yàlla laa yaghfirullahu li fulaan borom bi du jéggal diw wa inna allaha bi mu waxee lool nag borom bi ta'ala mi kawite yéegul ne qaala mu ne man dal ladhi yata'alla alay ana kan mooy ci xam ne mooy waat ci man yata'alla al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne mooy yahlif wal aliyatu al yamin voilà mooy waat di waat naa ne yàlla xam yow wala wallahi yow yàlla du la jéggal kan mooy waat ci man allah aghfira li fulaan jël sama place mooy borom wala maay borom jaam yi maa leen moom wala moom moo leen moom day taxaw sama place di waat ci man naan du ma jéggal di fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu wa ahbattu amalak aw kama qaal wala comme ni mu ko wax nii la ko al imaamu Abul Husayn daal di indi lii ana lëkkaaleem ak suñu buntu bii nga xam ne mooy tere di wane tere bu ñu tere day tuutal ak jullit ñu ne la daa leer parce que waa ji li tax mu mu waat ci yàlla ña borom bi du jéggal kee mooy da koo tuutal jàpp na ne nekk na ci ay bàkkaar nuur na ci ay bàkkaar façon boo xam ne kii moom il est perdu waaw euh, yërëmu yërëmu yàlla du ko yàlla du ko laal alors que lool c'est extrêmement grave extrêmement grave nit di xalaate noonu yaw xataa yéeféer bi fekk deewagul waroo nekk kuy désespéré wu ci ay mbirum kën a bis mën na jot ak lu mu caay saay saay saay kën a mën na tuub léegi lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom qad shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam waaw ki moom seede na gëm na dëggal na ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla te sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa jaamam la ko ndawam la lan ngay xalaat ci kooku même bu dee ne ak lu man di def ci bàkkaar xanaa dégguñu xadiis ba yeneen saa saam doon wax Abu Zar waaw man maata laa yushrik billahi shay'an daxalal janna waaw képp ku faatu dama ngay faatu bokkaale woo yàlla dara di nga dugg te lool xadiis boobu à vrai dire yeneen salam moom bi ko Seydina Jibril waxee dëgg-dëgg comme niñ ko gisee woon bañ koy gis moom moo njëkk laaj laaj boobu Seydina Jibril nee na ma yaa Jibril wa in zana wa in saraq Seydina <laughs> Jibril dana ko sa borom nee na koo xam ne faatu na bokkaale woo yàlla dara di nga dugg àjjana yeneen saa salaam nee na ma ne yaa Jibril Jibril alayhi salaam wa in zana wa in saraq même bu dee njaaloona te sàcc na nee na Seydina Jibril ne ma waaw waaw. Seyna Abu Dar bi ko Yonent bi saa saa waxee moom itam naka noonu gis seen xol ni mu dëppoo woon ak xolu Yonent saa salaam Yonent saa salaam bañ ko ko waxee loolu la laaj moom itam bi ko Yonent saa salaam waxee même laaj bi la laaj <laughs> mais Yonent saa salaam waaw in woo yàlla dara di nga dugg àjjana bu dee daa njaaloo ndax xam nañ ne kabira la bakkaar bu rëy la wa in saraf même bu sàccee ñaar yooyu yeneen saa saam ne ko waaw wa in zana wa in saraq même bu dee sàcc na même bu dee sàcc njaaloo bu dee sàcc na sëy na Abu Zar nag affaire bi yéen ko mu ne waat yeneen saa saa saam wa in zana wa in saraq même bu dee na waa ji njaaloo na sayna rasulullah sallallahu ne ko wa zana wa in sarak bu dee ne njaaloo na même dee sàcc na Abu Dar laajaar ñett yoon mi fa di ko yéen waa yeneen dee wa zana wa in sarak dee ne njaaloo na mu ne ko wa in zana wa in saraq ala raghmi anfi abi dhar <laughs> radiyallahu anhu yeneen saa saam ne ko waaw bu dee ne même bu dee ne njaaloo na sàcc na même bu dee ne loolu neexul abu dhar <laughs> wala jaaxal na abu dhar même bu ko jaaxalee après loolu la yàlla wax te loolu la dogal jeex mooy imagine nga loolu waaw kon mooy waa ji warul gis ku nekk ci bàkkaar bu mag nga espérer loo yërmande yàlla boroom xam-xam yi dañoo war a nekk ñoo xam ne dañuy am loo nit ñi yaakaar ci li nga xamante ne mooy euh, ngërëmu yàlla yërmande yàlla waaw waaye nekkul ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy désespéré wu nit ñi ci yërmande yàlla ju yaatu bi ginnaaw bi borom bi waxee li nga xamante ne moom la wax ki nga xam ne mooy euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah waaw la taqnatu min rahmatillah la taqnatu min rahmatillah kon solo lu am am solo waaw waaw ilaahi ay saa borom bu dee ne sax njéggal daa nekk rek ngir ñi nga xamante ni ñooy ñi du def ñi ñi du def bàkkaar waa ñiy def bàkkaar yu mag yi moom wala yu ndaw yi waa ñiy def yu bàkkaar yu mag yi koo leen bàyyi waaw waaw waaw waaw kon loolu la moo tax yeneen tisnag alayhi salaam wax boo demee ci xabroom bi bokk na ci te jàkkaam ja yuñ ko bind ci jàkka ji mooy li nga xam ne moom lañ def mu ne shafaati xussat min ahlil kabaa'ir min ummati mu ne mu ne eh, ki nga xamante ne mooy rahmat shafaati sama garab xussat dañ koo jagleel ñan ahlul kabaa'ir borom bàkkaar yu mag yi min ummat yi ci sama xeet allahu akbar waaw waaw moom la Seydil Haaji Malik doon way fële waaw ah bim naan wa arba'un wa arba'un umarul haadi wa qiila salaatun laa taraa abadan muhsa ixtilaafihim waaw wa kulluhaa kaana wa kulluhaa fii bi qi'datin waqa'at amit ubaydata fil iimaani wassalami waaw waaw sallim alaa saajidin khussat shafaa'atuhu ahlul kabaa'iri kay dunya kay yandu kay yandu minan niqam voilà <laughs> waaw sallim ala sajidi waaw xussat shafaa'atuhu dawil kabaa'iri kay yandu minan niqam waaw jullil waaw ala sajidin ka nga xam ne moo njëkk a sujjóot ñépp ndax kaana nabiyyan wa aadamu munjadilun fii timati mooy ki njëkk a toroxlul boroomam alayhi salaatu wassalaam waaw ba muy nekk yonent nee na Seydina Adam nekk jógeegul woon ca ban ba ko borom bi di defar rek génnagul woon waaw moom mi nga xamante ne xussat shafaa'atuhu dañoo jagleel ak ram moom bu rëy ga bokkul bi muy ram mu jaam yëpp rek euh, ñu àtte leen non zawil kaba'ir woy bakkaar yu rëj ci xeetam kay bu ko defee yan du ku nekk ci ñoom rëcc minan neqami te mbugal yi nga xam ne bu dul woon rammoon goog moom la leen borom bi di teg allahu akbar loolu xadiis la yeneen saa salaam moo ko wax <laughs> voilà kon loolu euh, waruñu kon di désespérer woo borom xam-xam yi nit ñi li nga xam ne mooy yërmande yàlla tabaaraka wa ta'ala ndax dafa yaatu waa jii nag ak lu waay mën a def waaw ala ma amila min ak bu amee tawhid lépp lu mu mën a def ci caay caay waroo désespérer wu ci moom loolu nag ça ne veut pas damay content ci li muy def naan ko est-ce bien continue comme ça non dinaa bañ li muy def te dinaa ko jaaj fàttali ko borom bi waaye nag Ah, di ko pousser nag ci nee ko tuubal nag waaw malgré nag li nga def li muy réeréy dellul sa buntu boroom ndax sa buntu borom boo ko fëggee di nga fekk moo béeku bala nga àgg waaw bu la kenn gëmloo ne yow tey perdu gisoon nañ fii ci Riyad bi waa jooju nga xam ne dafa rayoon quatre-vingt-dix-neuf personnes dem laaj waa banu Israël ku ko mën a dimbali ñun tegtal ko benn raahib koo xam ne day lëlu di jaamu yàlla mais xam-xam am des na waa ji wam ñëwee lu mu ko wax dana ko yow mii kenn amoo tuub de ndax am naa tuub mën a ko déedéet waa ji boole ko ci moom muy sans mu toogaat dem nekk ci caay caayam ba xelam demaat ci tuub mu laajaat ñu tegtal ko boroom xam-xam waaw ak mu ñëw ca boroom xam-xam ba laaj ko boroom xam-xam bi na ko ah kay kan moo mën a dox sa digganteeg tuub waaye nag li ngay def dëkk ba nga doon defee nii fa ngay jóge dem dëkk boo xam ne ma soo faa dem ci euh, euh, euh, def mooy yàlla nga dëkk foofee ba muy dem ci yoon bi tuuti la dox faatu dikkal ko malaakay yërmande yi daw si ngir jël si ko malaaka yi ñëw daw ci jël si boroom bi wax nañ natt fi mu jóge ak fi mu jëm distance bi mu faatoo fan moo fan la gën a jege ci ñaari dëkk bi est-ce que dëkk bi mu jóge wala boog fa muy tuube takat ci ay paa dëkk bi mu jóge moom la gën a jege mais boroom bi def mu gën a jege fële malaaka yërmande yóbbu te rey na cent personnes kon nag kan mooy désespéré lu yi ci yërmande yàlla kii nag ñàkk xam-xam moo ko dal waaw mooy waa ji yoneen saa salaam di wax naan laa yaxfirullahu li fulaan waat naa ci yàlla an laa yaghfira Allah an laa yaghfira laa yaghfira Allah laa yaghfiru Allah li fulaan yàlla du dimb du du du du jéggal du boroom nag faye ko moom li muy wax waaw ndax wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli li nga xam ne mooy pexe u ñaaw du dellu lu dul ca boroom loolu mu jàppaloon mbokkam moomu ndax eh, bakkaar yu bari yu muy loolu la ko borom bi daal di faye lam ne woon du ko kenn du ko jéggal moo tax nit li am solo mooy reconnaître xam ne jaam nga matoo waaw borom bi moo mat te moom lañu aajuroo yaa ayyuhan naas antumul fuqaraa ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamiid waaw hey waaw kookoo mat ku nekk ci ñun kenn matu ci kenn ci ñun matu ku matul nag lu ne mën na koo def ci njaaxum waaye ka mat ki matul lu mu def ci njaaxum bu ñëwee ci buntam mu jéggal waaw bu ñu réyal dara ci kanamu borom non du yoon ak moom man je comprends sa waay il est homosexuel góor jigéen la naan katu sàngara waaw ah raykatu nit la nangamu nangam la nangam wax yu bari ma ne loolu lépp waxal lu la neex loolu lépp nekkul lu rëy ci kanamu wufaanu borom njéggalu borom day gën a màgg loolu lépp waaw yabna aadam law balagat dunubuka anaana samaa thumma ataytani laa ushrik bi shay'an ghafartu laka wala ubah yi xanaa gisuñu woon lool yabna aadam yow doomu aadama mi law balaxat gis nga bu jote woon dunu bu say bàkkaar anaana sana njomboxtalu asamaan la di ko titiye sax waaw ginnaaw loolu summa staghfartani ginnaaw gi nga pare ñëw ñaan ma njéggal xafartu laka dinaa la jéggal wala ubaali te faalew ma lu keneen di xalaat ci gannaaw fii li mu def yëpp faale wu ma dara benn conséquence bi dara lu nit ñi di xalaat wala keneen di xalaat ci loolee gisoon nañ ko xadiis 442 baabu fadl rajaa waaw ay yërmande yàlla yaatu kon waa ji nag ñàkk xam la waaw boo gisee nit di désespéré woo nit ñi wala ak nit ci yërmande yàlla mooy xam-xamam des na waaw ba waxee lool boroom bi faye ko nag la nga xam ne moom la waxoon ne waa ji kenn du ko jéggal boroom bi ne kan mooy taxaw di waat mel ni moom laa jox ne ko waxal ma naan du ma jéggal diw léegi nag la nga xam ne mooy jéggal ga nga doon dàq ci moom moom laa koy jox yow nag mi nga xamante ni jàppoon nga ne àgg nga na ba jàpp na yow moom te intouchable yow moom pare nga baax nga kële nag moo yàqu ndax bàkkaar yu ñëwoon yow moom yàq naa lépp loo joxoon allahu akbar wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli kon nag loolu dañ ci bàyyi xel tay def attention bu baax baax baax baax al imaam al loolu mooy lëkkaale ma suñu buntu bi ndax lu ko taxoon mooy dafa xeeboon waa ji rek parce que bàkkaar yi muy def loolu nag yomb na ñu nga xamante ne ñooy wootewu xam-xam wala kell te te amuñ basiira mooy buñ gisee nit ñoo xamante ni nii te ñoom dañuy fàtte seen mbir li borom bi doon wax naan kadhalika kuntum min qabl fa manna allahu alaykum fatabayyanu loolu dañuy fàtte seen bopp ñoom démboo njaay ñee ñoo xam ne ñoom lañuy ñu yéene moom la ñuy euh, annoncé safara buñ deewee ñoom ni ñoom lañ meloon waaw boroom bi def ci moom leer wan ko leer mu ubbi ko ci dënnam mu topp ko léegi képp kenn ku gisawul mbir yi comme ni mu ko gisee mu jàpp na yow booy dee di alko booy dee di alko ndax rëy gu mu rëy waaye xeeb gu mu xeeb doomu aadama yi waaye jàpp na yërmande yàlla du leen laal kooku laqad hajjara wasi'a wallah kooku moo moo moo xatal lu yaatu waaw moo xatal lu yaatu moo tax ku nekk ci ñun war nga def attention ci yooyu borom bu la xéewalee nga nekk ala tariqil haqq ci yoonu dëgg bu mu tax ñi nga xam ne ñoo nekk ci tuus bi di caaxaan ak a def lu dul noonu nga jàpp ne yow fii mën a àjjana sa mbiru sa moomeelu bopp la ba yow yaay dugg ak ñi mel ni yow képp kenn nag koo xam ne mu ngi ci bàkkaar yu mag yi safara rek la jëm wal iyaazu billah bokk na ci ñi nga xamante ne problème mu mel noonu ñi nga xam ne ñoo naan safara di waxtaan di waaraate naan bu safara pëjëm ba pëjëmu safara ba war naa war naa xum di tudd ay nit ñoo xam ne ay jullit lañ malgré luñ man bi def ñu ngi dund même faatu nañu yow da ngaa xam seen dëkk est xam nga lan la leen borom bi dencal ëllëg nga naan pëjëmu safara ba de keroog war na dina xumb moom diwu tudd ñoo xamante ne ay jullit lañu xataa yéeféer bi amoon droit di ki nekk akfaru naasi mën naa tuub suba Seydina mu mujjee ba yi di dem Éthiopie ba mu ñëwee lan la wax ah ummu abdillah ba mu ko waxee jëkkër ji naan ko Omar mi ma gis de ah soppeeku na mu ne ko nga ne lan laa <laughs> yuslimu alladhi ra'ayta hatta yuslima hatta yuslima himaarul xattaab waaw jëkkër ji ne ko gis nga ki nga gis da daa demoon di toppatoo ay bagaasam mu ñëw fekk soxna si naan ko ah Omar bi ñëw na fekk na ma fii di ma laaj fan lañ jëm ma ne ko dañuy dem beneen dëkk yéen ñu sonal ci Makka gi boo xam ne bu ñu fa demee dinañ fa mën a jaamu suñu borom te kenn duñu sonal mu ne sahibakumullah yal na borom bi ànd ak yéen loolu nag poussé femme bi femme bi gis ne kii day niru ne day waaj a tuub Omar mii mais ba mu ko waxee jëkkër jëkkër ji ne ko gis nga ci nga tudd jaarul sax ci turam ndax mero ko ndax yu bon yum lan doon dem ak yu tar lim tare woon ci jullit ñi mu ne ko na la leer na ki nga gis du tuub mukk lu dul mbaamu xattaab bi baayam tuub <laughs> te am na loolu daan da <laughs> pourtant mujj na tuub de wallahi mooy saani ginnaaw Abu Bakar moo ci tegu kan moo tëdd fa côté yonent bi alayhi salaatu kan la ñu denc foofee ñett ñooñee bokk ay mbir wallahi moom la te wallahi ba gaa yi dem Éthiopie ñu bari ci jullit ñi désespéré woon nañ ci mbiru kaa Seydina Omar waaw kon nag ah nañu def attention kooku yéeféer la woon xoola ni ko yàlla de léegi nga ñëw yow di tudd ay jullit naan pëjumu safara ba dina xumb di tudd ñooñu wal iyaazu billah loolu ak cànkute la te ak alaama la mandarga la buy wan ne yow sànjum yàlla dal na la parce que ki di ko defoon di ci yonent saa salaam danee na ka ko defoon wàcc yàlla na yow yàlla du la yërëm borom bi dama na ko yow du ko jéggal kan mooy waa taxaw sama place ne di waat man ne du ma jéggal di jéggal naa ko tam mab naa say jëf yow mi wax loolu kon nag nañu faire très attention di xoole ahlul kabaa'ir borom bakkaar yu mag yi de o oh, park que ñun ñu ngi wax ci diine wala boog ñu ngi dem jàkka wala ba ñu werek tekkee daal di naafila benn yoon ñu jàpp ne fii mu ne ñun ay malaa'ikatu rahmaan lañu yu sell boob ñeneen ñi nag ñoo takk ñoo tiim ñoo jëm safara wal iyaazu billaah loolu xalaatin bu bon la te xeet xeet yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne ñu ëpp ci ñoom noonu lañ mel waaw mooy ay nit lañu dañuy def ay njuumte dañuy def ay njuumte malgré seen gëm yàlla waaye loolu lépp insha allahu taala borom bi dina leen ko jéggal léegi al imaamu Nawawi ginnaaw loolu kon mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii bañ xeeb nit malgré bàkkaar yu rëy yi mu nekk bañ koo xeeb ba tax ñu koy dëkkale koo xamante ne nii day dàq ci moom mu yërmande yàlla wal iyaazu billaah al imaamu al xaafizu Nawawi ngir jeexal xadiis bi mu am lu mu ci yokk ci al minhaaj sharh sahih Muslim ibn al rahmatullah alayhima mu ne wa fiihi nekk na ci xadis bi dalalatun tegtal li mazhabi ahli sunnati fi ghufrani dunub bila tawba insha allahu taala ida sha allahu ghufranaha mu ne xadis bi nekk na ci li nga xam ne mooy dëgëral lay la tegtal la ngir waa ahlu sunnati wal jamaa waa sunna muy waa ahlu sunna ci ne borom bi possibilité mu jéggal bàkkaar yi ci loo xam ne ñu ki sax tuubu ko moom laa doon wax li ñuy jàng la kullu ibaad no inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha borom bi de la yaghfiru du jéggale an yushraka bi ñu koy bokkaale loolu mooy bu dee waa daa faatu te jéggalu waaye wa dina jéggal ma duna dhalika lu gën a suufe mooy bakkaar yëpp ray nit njaaloo góor jigéen ñàngam ak nàngam lépp lépp lépp lépp ci suufu bokkaale lañ nekk borom bi dina ko jéggale même bu dee waaji tuubu voilà loolu lay tekki kon nag mu ne loolu mooy bu ahlu sunna lii da koy dëgëral parce que waaji mu jéggal ni est-ce que dafa jéggal dafa jéggalu kim ne ki ki ki mbokkam ni ne yow borom bi du du la jéggal waaw diw moom borom bi du ko jéggal borom bi ne kan mooy wat ci man naan du ma jéggal diw jéggal naa ko est ce que waa ji daa jéggalu non borom bi moo ko jéggal waaw kon loolu di dëgëral mazhab bu ahlu sunna radiyallahu anhum te borom bi man day jéggale bàkkaar yi ci loo xam ne sax nit ki jéggalu ko waaw li mu wax nag mooy bokkaal nag laa dul def noonu waaw waaw saa bu soobee daal di koy jéggal mu ne waaye nag hadis bi beneen wax tajjatil mu'tazila mu'tazila kanta kuréelu bidaa googu di mu al la nga xamante ni ñoom ay bidaamaan yu bon lañu wal iyaadu billaah ñoom dañoo laye ci fii ci ihbaatul amal parce que ñoom ñoo naan kuy def bàkkaar yu mag day mabbu say jëf yu yu nga yu ba waaw yu baax yi te ne mabbu jëf yi bil ma'asil kaba'ir ci mooy yàlla yu mag yi mooy bàkkaar yu mag ndax ñoom fu ñu ko jële mooy parce que dañ ne waajee mooy ku ñu ci ne woon waaji duñ ko jéggal loolu bàkkaar bu mag la borom bi ne wa ah wa wa ahbatu amalaka sa mab naa say ñu ne kon lool day wane ne bàkkaar yu mag day mabbu jëf yu jaam di jëfoon waaw imaam al-Hafiz an-Nawawi mu ne wa mazhabu ahli sunna mu ne kantaan ak liy jëmuwaay waa ahlu sunna wal moom radiyallahu anhu wuute na ak li mu'tazila yi wax annaha la tuqbal dañ ne noonu illa bil kufr li nga xamante ne mooy mabbu jëf mooy ak ciifar waaw bon am na ay jëf yoo xamante ne boroom bi nee na boo ko defee day yàq ay jëf voilà mooy comme liñ génnoon te ne li nga xamante ne alxasan day lekk li nga xamante ne mooy euh, euh, alxasanaat jëf yu baax yi comme ni nga xamante ne noonu la safara di lakke matt wala matt mu tooy waaye tamit mooy eh, eh, nekk ci jotaayu yonent saa di wax ci kaw loolu day mabbu jëf waaw mooy bi nga xamante ne moom la doon wax te suuratul xujuraat bi nga xam ne fan yii yëpp imaamu Nawawi buntu yii yëpp moom la fi indi borom bi na mu ko na mu ko ubbee woon dafa leer naññ dafa leer naññ borom bi na mu ko ubbee woon ne yéen yéen ñi nga xamante ne yéen a gëm. ah def leen attention la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi voilà wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun voilà yooyu bari la ci alquran que ne euh, yéen ñi nga xam ne yéen a gëm bu leen yëkkati seen kaddu yi ba muy féete kaw kaddu yeneen saa salaam te bu leen ko jël seen kaddu féete kaw bosam ci wax. comme lenn li ci yéen ni koy defee ñeneen ñi ndax li ngeen di risque mooy mu màbb seen i jëf te yéen du ngeen ko fekk du ngeen ko yëg te loolu ci riyaat bi taxawoon nañ ci yi nga xam ne yu bari yoo xam ne day màbb jëf loolu tamit loolu gisoon nañ ko mooy loolu am na yeneen yoo xam ne day màbb ay jëf du bàkkaar kese ah du du kéefër kese voilà voilà kon loolu lu leer la du nag bàkkaar yu mag yëpp ñooy màbb ay jëf moo am na ci ñoom comme bii ñu la wax euh, day màbb ay jëf waaw ndax loolu ngay risqué bu la ko boroom bi fayee loolu moo lay dal voilà kon nag mu ngi noonee léegi nag mu des waa kii comme kii borom bi ne màbb naa say jëf lan la ñu ne mais mu ne wayutu awwalu dañ koy gëndale euh, que di ko interprété xubuutu amali hada mabbug jëf waa ji ala annahu asqatat xasanaatu fi muqaabalati sayyi'aati mooy dafa waddal li nga xam ne mooy yu yiwam yi nga xam ne ñoo jàmmaarlook yu bonam yi ñoo waddal waaw en face de yooyu wa summiya ihbaatan ñu tudde ko ak mabbu majaazan ci wàllu majaaz mu ne wa yaxtamil bayyanu annahu jaraa minhu amrun aaxar aw jabal kufr loo xam ne leneen loo xamante ne moo waral ci moom ak kéefir borom bi daal di koy mabal wa yahtamilu waaye yenu na an kaana hada fii shar'i man qablana kene lool sharia am ñuy jiitu la woon wa kaana hada xukk moom loolu moo doon seen àtte mais dañ naan lii à vrai dire affaire bi daa leer li tax mu bàbbal ko leer na borom bi xadis bi wax na ko jarul chercher beneen est-ce que daa am bëne daa def leneen lu ko doono lii rek la borom bi li mu wax daa leer jarul chercher midi à quatorze heures alors que affaire bi leer na ci xadis mooy lan mooy kii bi tax ñu màbbalay jëfam borom bi wax na ko voilà mooy lan man da alladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan kan mooy wat ci man ne du ma jéggal li fa inni qad ghafartu li fulaan jéggal naa di wa ahfaztu ta mab naa amalaka si jëf loolu leer na mooy looloo tax parce que dafa am mbir yoo xamante ne nii day mab ay jëf waaw am na ci bàkkaar yi nooy considéré nooy def loo xamante ni day mab jëf waaw day mab jëf ci saate waaw loolu loolu moom euh, lu yaatu la voilà waaw lu yaatoo yaatoo yaatu la sa bari te lii nii ci la bokk waaw te dal bu leer la lii mooy li nga xam ne mooy li li tax këne lii la léegi est ce bu nee ko mabal naa sama jëf léegi daa def waa yéefër parce que wax yëpp loolu la est ce que waa ji yéefër la non parce que xam nga ku mel noonu ci jullit ñi wax ko benn mbokkam borom bi wax ko mabal jëfam est ce que ça veut dire que waa ji bu ko dugalee safara day nekk xaalidan muxalladan fiha non yeneen textes yi war nañu ne déedéet punition la bu ko yàlla di punir bu ko jéggalul ci bi après loolu ba yërmandeem dabaat ko bu ko dugalee safara du fa sax du fa sax bu lakkee ci lool ba set bu lakkee ci lool bu lakk bi lakkee ba set bu lakkee bi lakkee ci loolu ba ba set ah day nekk koo xamante ne ni Eh, ah day lag bu lakkee ci loolu ba set ah, moom dootu loolu day jeex voilà waaw lakkee ba loolu ba set ci loolu ba set waaw ba set après day joo jugal àjjana laa ba xaala loolu la yàlla dogal te loolu la def ndax loolu tekkiwul ne waa màbb naa sa jëf jëf yi màbb comme liñ la wax wax ci kanam yeneen saa saa yu mel noonu ñàkk fatee jëm bañ màbb see jëm mais est-ce que ça veut dire que waa la non du kon loolu daal lu simple la wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci la ñu jeexale li nga xam ne mooy hadis bi mooy tamit bunt bi ndax moo doon dernier bi mooy bi nga xam ne mooy bi ci mujj euh, wallahu taala alam bii di ñëw nag ñu gis hadis bi nga xamante ne mooy bunt bi nga xam ne mooy deux